baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim waman lam yastatic minkum tawla ila axiri laaya kon ñu ñëw fi ñu yemoon ci lay ñaar fukk bi ak juróom suñu boroom tabaaraka wa mu ne waman lam yastatic képp nag koo xamante ne nii mooy yi nga xam ne moom laa leen daganal ci jigéen ñi wuuteeg ñi nga xamante ne nii ñoom laa leen xaraamal képp koo xam ne nag moom amul kàttan waaye amul woom koom-koom amul daal loo xamante ne nii tawla mooy amulug rinaa amul koom amul loo xam ne daal moom la mën a daal an yan ki xamu denc ca loola le alal joo jële wala am am joo jële almuhsanaat alhamdulillah ñi nga xam ne amul lu mu takke ñi nga xam ne ñoo jigéen ñu sangewuñi almu'minaati te nekk ñoo xamante ne nii way ngëm yàlla yu jigéen yi bu dee ne loolu kooku manula takk ci ñoom fa mimma malakat aymaanukum na daldi denc ci ñi nga xamante ne moom la seen deejoor yi moom mooy lan moo ci seen jaam yi min fatayaatikum ci seen jaam yu jigéen yi almu'minaati ña nga xam ne nag way ngëm yàlla lañ lool mooy lan lii mooy nit koo xamante ne nii non seulement moom amul jaam bu jigéen waaye it amul lu mu denc soxna soo xamante ne nii ci jullit ñi ñu jigéen ñi bu boobaa ñu ne ko ah xoolal ñi am jàmm ñoom nga fexe boo manee nga dem daal di leen labat foofule ca kap ko moom bu la buñ la ko manee may nga daal di leen denc loolu lay wax nii de wallahu tabaram bi tabaraka wa taala aalamu mooy ki xam dëgg dëgg dëgg dëgg bi imaanikum ci seen gëm yàlla walla mooy ne lan képp koo xamante ne nii mooy ne dafay ñëw di wane ne ci biti nii voilà moom amul lum denc li nga xamante ne mooy li moo tax boroom xam-xam yi li ëpp ci ñoom ñu ne tàkk jaam noonu rek loolu dafa xaram voilà mooy fi muy dagane mooy bu dee ne mooy yow koo xam ne mën naa denc ci ñi nga xamante ne nii duñu ay jaam ñooñu bu ko amee amul droit yi takk ay jaam voilà loolu nag wute nag comme liñ la wax léegi ki nga xam ne dafa am jaam bu jigéen kooku man bu amee ay soxna man na di moom man na di ñoom loolu mën naa ne soxna la lay wax mooy képp koo xam ne man ngaa denc ci ñi nga xamante ne ñooy ñiy gor yi ñi nga xam ne du ñuy jaam ñi nga xamante ne ñooñu mu am lu mu leen denc amul droit di denc ay jaam loolu nag ñi nga xam ne ak amuñu ko nag ñooñu la borom bi wax ne nag borom bi nag moo gën a xam seenu ngëm yàlla de mooy li ci seen biir moo leen ko gën a xam de ba'dukum lenn nag ci yéen mim bandin mooy jaam yooyu bu leen naan oh non man moom takk jaam yow amoo loo takke ci ñeneen ñi te tamit yow dangaa nekk koo xamante ne daanaka sëy daa nekk farata ci yow ndax sëy moom mooy mariage moom mooy gis nga àtte yi ngeen lañ la yiñ naan la lii lu dagan la wala lu xaraam la wala lu ñu sib la wala loo xamante ne nii dafa nekk farata mooy yooyu yépp wala lu dagan kese àtte yooyu yépp selon personne yi selon nit ki yooyu yépp sëy da koy jël am na ci ñoo xam ne takk soxna farata la ci ñoom mooy nit koo xamante ne nii moom moom dafa am bànneex bu rëy ci wàllu sëy te moom fokk mu denc bu dencul day jaaloo kooku moom dañ koy kooku day nekk farata ci moom mu daal di nekk koo xam ne day denc soxna voilà mooy ainsi de suite topp ko noonu ba ci yi nga xamante ne juróom yooyu yëpp mooy li nga xamante ne am na ñoo xam ne moom day dagan ci ñoom kese nga xam ne ñoom mën nañoo téye seen bopp waaye it te ragaluñu ci seen bopp di dab tàbb ci li nga xamante ne nii mooy ci njaaloo waaye ginnaaw lii ñu la fi wax yooyu yépp ak tamit ki mu sib ci ñoom ak insi de suite ki nga xam ne dafa xaram ci moom moom mooy waa ji nga xamante ne nii moom ragalul lool te man naa muñ li nga xam ne mooy wàllu sëy te fu mu takke soxna mooy da koy teg lor yoo xamante ne nii lor yu xaraam yu ko sharia xaraamal moom lay teg ndaw si bu boobaa kooku yoo xamante ne yu metti koo baa kooku dañ naan ko yow mii mooy sëy dafa xaraam ci yow de kon nag mbir maa ngi noonu le ñi nga xam ne daal mënuñoo denc ñi nga xam ne ñoom ñooñu sangewuñu di jullit ñi mu wax ñu jigéen ñi nañ denc ci ñi nga xam ne ñooy jaam yi mu ne ba'dukum mu ne lenn li nag min bandin ci lenn ngeen jóge mooy ne ci wàllu ngëm yàlla mooy ne du yow dangaa nekk koo xam ne doo jaam ba yow jaam bi yaa ko gën a gëm yàlla déedéet te bandukum lenn li ci yéen min bandukum min bandin ci leneen li kese leen jóge mooy yéen yéen a yem ci wàllu diine te tamit benn la mooy seen maam benn la ah mooy ne euh, euh, jaam gaar gaar la daa am lu xew mu nekk jaam kese voilà sinon moom ci cosaan bi moom benn ngeen te comme que way gëm yàlla la amul dara loo xamante ne nii lu ngeen leen gëne leen kon nag bu leen nekk ñoo xam ne da ngeen di retenir daal di téye seen bopp di xaw a foñu ñaan ah waaye takk jaam man aw ma lu ma takke way gëm yàlla yu jigéen ñi waaye naa des ci nii rek bay waaja tom tàbbi ci li nga xam ne njaaloo mu ne déedéet kon mu ne nag fankihuhunna bu ngeen ñëwee nag dem nag bëgg leen a denc ñoom jaam yu jigéen ñoo ñële fankihuhunna na ngeen leen denc bi ahlihinna ci li nga xamante ne nii ci ndigalu li nga xamante ne nii mooy loo xam ne da ngeen ciy am ndigalu ahlihinna ña nga xam ne ñoo leen moom muy seen sang ya wa aatuhunna bu ngeen leen di denc nag bu ngeen ne jaam la ah ñoom ñook ñi nga xam ne moom suñu boroom ci way gëm yàlla yu jigéen ñi waxoon na ne ñoom moom daa nekk loo xam ne farata la ñu jox leen can kon nag garaawul mu ne déedéet wa aatuhunna te na ngeen leen jox ujurahunna seen can de bil fi ci njekk muhsanatin yéen ñoom nag nekk ñi ngeen di takk xam ne ñu sangewu lañ de ñu téye seen bopp ñoo xamante ne gayra musaafihaat ñu bañ a nekk ay jaam yoo xam ne dañuy njaaloo ñépp xame leen prostitution nekk ñoo xam ne dañuy njaaloo jëhëratan ci loo xam ne xam ne diw moom yii moom nëbbu ci dara moom moom kii du delloo loxo bu ko laal kon nag ñu mel bu mel bu ñu mel noonu wala muttaxidaati axdaan te ñoom itam ñooñu ngeen di takk ci jaamu jigéen ñi bu ñu nekk ñoo xamante ne nii ay dañuy jàpp ay coro yoo xamante ne nii ay copain wa kii ay copain yoo xam ne ñoom la ñuy séyal ci suuf di njaaloog ñoom ci suuf te kenn du leen yëg comme rek am nga lu mel nii moom la waxoon tamit ci ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi nga xam ne ay ay ay ay dañoo nekk sax ñoo xam ne ay gor lañ ñooñu tamit boo ña ngi ciy takk buñ mel nii ah buñ nekk ñoo xamante ne ay njaalookat ci biti lañu yoo xamante ne façon ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy sëy ñi ci gën a yées nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowe les stars nga xam ne surtout di di sëy ci télé yi en public ñépp di leen gis gars yi di leen tagg fu ne di leen fu ñu dem ñu leen di laaj ay autographe ñooñu ñooy ñi gën a yées yow moom boo ñëwee ñu mel même bu dee yow man di yor ay jullit lañ suñu borom nee na ñooñu moom bu leen leen takk ñoo xam ne film yi ñuy joué ñuy sëy ci suuf ci film yi nii ñu leen di wane fu ne wala muttaxidaati axdaan waxatu malaak ñi nga xam ne nag ñoom moom dañ koy nëbb wala am ay far ci suuf di ya di sëyante di di di dajeeg ñoom di joxanteeg ñoom ay rendez-vous yooyu le nga gis koo xam ne moom li ko neex moom mooy collectionner ay far léegi nag bu samedi jotee ku nekk mu accueillir la ci benn néeg loolu sax xam naa weesu na noonu ñépp nag mu ne ñooñu moom bu leen leen takk voilà kon wala muttaxidaati axdaan fa ida ohsinna léegi nag mu ne nag jigéen ñoo ñële bu dee nag dañoo nekk ñoo xamante ne nii nekk nañ ñoo xam ne daañoo sanganu dañoo sangewu nekk ñoo xamante ne nii daal di nañu luy nekk ñoo xamante ne nii dañoo leena mooy waxoon nañ la ihsaan bii nii nag mooy bu dee dañoo sëy voilà fa ida ohsinna bu dee na nag dugg nañ ci néegub sëy ba ngeen denc leen mooy ngeen denc leen ñoom ñoo ñële ñoom jaam yu jigéen ñoo ñële fa in na bu dee indi nañu def bi faaxishatin ci loo xam ne njombuteef mooy daal di sëyëg keneen daal di njaaloo wala yu mel noonu le ñoom lan mooy seen pen lan mooy li nga xam ne moom lañ leen di dóor comme pen moom lañ leen di teg comme daan mu ne fa alayhinna dina waru ci gàllu ci seen loos de nisfu moitié li nga xamante ne nii nisfu li nga xamante ne nii ma alal muhsinin mooy moitié wu li nga xamante ne nii moo nekk ci kaw way sañawuy way gëm yàlla yi yu jigéen yi nga xam ne duñuy ñuy jaam ñoom xam nga dañ ne woon bu dee koo xamante ne nii moom masula sëy ñaata yara lañ koy dóor téeméeri yar wa taghribu am téeméeri yar ak li nga xamante ne nii mooy exilé un an loolu waxoon nañ la kanta exile un an bi est que dañ koy def ba léegi loolu boroom xam-xam di dañ cee wute te loolu leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna bi nga xam ne ci lañ nekk ci suuratu nuur walillahi alhamdu wal minna ku ko so ku bëgg lool da ngay delluwaat foofale mu ne ñoom moitié mooy xaaju li ñuy dóor bu dee téeméeri yar bu boobaa kon moom kenn du ko dóor téeméeri yar jaam yu jigéen ki loolu waaw waaw waaw juróom fukki yar lañ leen di dóor loolu la mooy cinquante coups au lieu de téeméer loolu lañ leen di dóor ñoom loolu mooy ki jaam bu góor bi noonu la mooy bu ñu waree dóor ku góor ki nga xam ne du jaam moom téeméeri yar moom lañ koy dóor mooy li nga xamante ne mooy juróom fukki yar muy li nga xamante ne mooy cinquante coups luñ koy dóor moom lay wax ne kon fanis wo kon fa na war na ci seen kaw bu ñu indee ak njombuteef njaaloo ñoom lu wàllu gàllu na ci seen loos nisfu xaaju ma ala al muhsanaati min al azab li nga xam ne moom la ñuy mbugal ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne dañoo nekk ñoo xam ne dañoo sangewut a nekk ay ay jegamaar yoo xam ne ma suñoo sëy mooy bu boobaa mooy duur yi noonu la bu nag koo xamante ne nii moom góor it noonu la mu ne zaalika lii nii zaalika loolee liman xashiya al anata mooy lii borom bi da koo daganal mooy ñi nga xamante ne nii nii ñoom ñooy jaam yu jigéen ñi mooy ñi nga xam ne mooy da mu ne lool dama koo def ci pour ki nga xamante ne nii dafa ragal li nga xam ne mooy coono yi nekk ci li nga xamante ne nii mooy ak célibataire goo xam ne da koy jëme ci muy njaaloo bu boobaa mu am ci coonoy lan coono yi ñu buggal ko ci àddina fii teg ko ay daan ay yar waaye teg ko ay daan li nga xamante ne yawmal qiyaam waa ji ragal tab bi nag ci loolu njaaloo gu ko yóbbu ci yoo yële minkum ci yéen góor ñi ci ñi nga xamante ne nii ñoo sangawu ci góor ñi ci jigéen ñi bokk mu denc ci ñi nga xamante ne ñooy jaam yi wan nag mu ne waan tasbiru leem ci man di demee nag ngeen muñ xayran lakum moo xayrun lakum moo gën pour yéen de mooy daal ngeen muñ lool moo gën nag lool la mooy lan ngeen muñ bu dee ne nit ki mën naa muñ même bu dee amagul lum denc loo xamante ne nii ci way ngëm yàlla yu jigéen yi léegi mu muñ mën a muñ saa takk jaam loolu mooy gën parce que boo takkee jaam ah say doom bu boobaa mooy côté li nga xamante ne nii mooy doom bi ah bu boobaa mooy day nekk koo xamante ne nii moom euh, statut jaam da koy laal léegi nag loolu nag boo ko bañee te nga mën a muñ yéen kooku ngeen muñ nag moo gën xayrun lakum moo gën ci yéen wallahu te borom bi xafuurun mooy aji jéggalaa konde rahimun aji yaatu yërmande mu ne yuridullahu borom bi tabaraka wa taala nag ci yàtt yim fi teg fii yépp lan moo tax mu def ko mu ne yuridullahu borom bi dadaa nam mu li bu bayyi na lakum ngir mu leeralal leen ci àtte yi nga xam ne moom ngeen war a doxe war koo dundee wa yahdiyakum mu daal di leen gindi sunan alladina min qablikum yoonu ak tëraliinu ak sharia yi nga xam ne yonent yi nga xam ne alayhim salaatu wassalaam ñoom ñoo leen fi jiitu woon de bu ko defee ngeen man koo topp wa yatuuba aleykum mu daal di leen tuubal delloo leen ci boppam moom borom bi tabaraka wa taala wa yatuuba aleykum mu daal di leen nangul tuub daal di leen delloo si ci boppam ngeen tuub mu jéggal leen wallahu te borom bi de alimun aji xamaakoon la xakimun mooy ki nga xamante ne moo xereñ a yatte walla wallahu te boroom bi yuridu lim nam ba léegi mooy an yatuuba aleykum mu delloo si leen daldi leen ngeen tuub mu nangul leen seen tuub de wa yuridu alladina yattabi'una shahawaat kantaa yi nga xam ne seeni bànneexu bakkan kese la ñuy topp ci yéeféree gaa yi nga xam ne seen bakkana leen noot ñoom liñ bëgg mooy yéen jullit ñaan tamilu ngeen jeng maylan màgg la ba bàyyi fi lii di doxe daal waaye lii daal fépp dagan quoi ah oh, lii mooy lan waaye yow suy daal ku koo mën a joteel baax na lii c'est la liberté wallahu ta'ala alam